loolu la imaam alxaafiz di wax ne loolu ay lala ne la loolu ngir nga bañ nag bu ko defee nga bañ a fekk sa na ci xaal boo xam ne neexu la wala yu mel noonu nga bañ koo bett waaw ci loolu le ah mu ne wa yuxazu minhu karahatu mubasharati al mar'a loolu dañ ciy jàng te ne loolu tamit euh, leneen luñ ciy jànge euh, lu ñu sit ngay jotee sa soxna ci loo xamante ne nii xaal boo xamante ne nii nekkul ku tuwaletu ku nekk ku ci ci set voilà bu ko defee bu ko defee nga mën a euh, trouver ci moom loo xamante ne mën na leen a dawloo loolu danga koy moytu waaw kon euh, euh, te mu ne wa shar'u te sharia day day day kii nit ñi day day day pousser nit ñi ci li nga xamante ne nii mooy sutura li nga xamante ne nii mooy sutura waaw mooy day pousser nit ñi ci li nga xam ne mooy sutura waaw ah kon mu ngi noonu te loolu wane na ko Euh, surtout beneen bi loolu mooy côté côté ni nga koy fekkee waaye am na beneen mooy bi mu wax ci riwaa imam muslim bi wax sànk yatakhawwanuhum wa yatlubu atharatihim waaw waaw bi <laughs> bañ mu daal di leen di di di di leen jéem a tromper di leen jéem a dëggal ndë ndëgg sërëx mooy ab piège di leen jéem a piéger naan xaaral waaw sama soxna si sama xarit bi man wóoruma leen dara ni ma gisee neexoon nañ ma def ni ma je vais faire ça daal di ñëw non madame demain bon vendredi bon man nag j'ai tout dit man wax naa gars yi ne leen non loolu man duma ko man ñu ne ma il faut ñu dem ñoo ce séminaire là c'est indispensable waxi caaxaan yooyu nekk waa ji day créer film boo xam ne ci boppam kese la xew du dëgg waaw waaw te buñ demee vendredi bi bon nee nañ dimanche ñibbi man moo tax man nee naa leen bon bu ngeen mooywul lundi je ne travaille pas je wala du ma ñëw à l'heure huit heures comme d'habitude mais je vais arriver à onze heures voilà maanaam na waaw fan ngeen jëm euh, waay Cap Skirring ah ay eh, eh, dañuy waaru quoi Cap Skirring <laughs> fële ca Casamance <laughs> ah ci <laughs> te Ndar la nga ñu ne waaw sawaay dem bàyyi ba ay deux heures ay trois heures du matin sawaay daal di ñëw yëgluwul waxul dara daal di ñëw kay ñëw nag naan bon finalement bon ñëw fëgg agsi naan bon finalement on a on a annulé euh, kii bi quoi en plus gars yi dañuy fontoo quoi waxuñ dara ndegete yoo loolu lépp kàcc nga yow def nga lu gën garaaw waaw yaa ngi kàcc <laughs> ci loo waaw léegi nag bu ñëwee trouver fa keneen wala xaritam bopp voilà je veux je savais ay nangam jàpp ne def nga dara <laughs> mooy kàcc nga <laughs> léegi nag mu ne loolu la <laughs> waaw moo tax mu ne fala hada man alama ahlahu bi wusuuli kon li ñuy bañ mooy koo xam ne moom xaare wuñ ko mu ñëw ngay ñëw effet de surprise di bettaate waaw bu dee koo xam ne xam nañ ne mu ngi ñëw lool laa la wax ne bu dee ne koo xam ne nag moom mën naa yëglu wala yónni koo xamante ne nii moo yëgle te lool imaamul xaafis na ko wax ci kanam eh, euh, koo xam ne moo lay yëgal ne yaa ngi ñëw laata ngay agsi mu yëgle nit ñi ba ñuy sa waa njaboot xam ne yaa ngi ñëw lool boo ñëwee guddi gi garaawul ndax xam nañ ne yaa ngi ñëw wax nañ la effet de surprise bi la ñuy bañ léegi kon xaw yataxawwanuhum bee nag moo garaaw ba yatlubu asaratihim waaw di leen jéem trompe di leen tegal ay ndëgg sërëx ba pare di sàkku li nga xam ne mooy seeni waaw moo tax mu ne man ala hada man a'lama ahlahu bi wusulihi wa annahu yaqdamu fi waqti kaza masalan la yatanawalahu hada an-nahy loolu moo tax képp koo xamante ne xamal na ne ay njabootam ne maa ngi ñëw de heure sàngam waaw man moom volu volu guddi laa jël waaw aéroport moom jas moom ma fa wàccee moom ay deux heures du matin xam naa bala maa agsi moom li kii bagage yooyu moom di agsi moom xam naa ay ay ay quatre heures wala yooyu kooku kenn waxu ko waaw kooku par effet boobu amul voilà moom lay wax ni mu ne <laughs> mu ne waqad saraha bi daalika ibnu Xuzaymata fi saxiix mu ne lii nag ma wax al imaam ibnu Xuzayma imaamul a'imma imaamul a'imma euh, moom daal di nay leeral lii ci saxiixam summa saaqa ginnaaw gi bu mu daal di euh, indi min xadiis ibnu Umar ci xadiis Abdallah ibnu Umar radiyallahu anhu qaala mu ne lii wane lii mu ne qadima an-nabi sallallahu alayhi wasallam min ghazwatin fa qaala laa tatruqu an-nisaa wa arsala man yu'adhdhinu an-naasa annahum qaadimuun voilà mu ne Ibnu Umar radiyallahu anhu dane yonent bi alayhi salaam dañoo jógee ab xare ñu def ñu def armée bi di ñëw mu ne mu ne leen nag bu kenn daal di dem di dugg ci sa ñoñ guddi bu bu dem këram directement ci guddi gi de waaye mu yónni ku gaaw jiitu ji ngir yëgal nit ñi laata guddi ga ne leen ñoom ñu ngi ñëw voilà kon mu ngi noonu mooy kon guddi la ñuy ak ci xam na ne guddi mais da leen a wax pour bu kenn gaaw a jëkk da gaaw a dem alors que information ba àggagul voilà mu yónni kenn ne ko mu daw gaaw ñoom laata ñuy ñëw na yëg la ñi ña bu ko defee bu boobaa buñ ñëwee mu ngi noonu mooy lii ñu la wax bu dee xam nga ko wala SMS nga woote nga bind nga message te xam nga ne liir na ko waaye bu dee message boo xam ne waa ji liiragu ko euh, loolu tamit teggiwul dara <laughs> wuree loolu lépp nga woote ba mu leer nga ne maa ngi ñëw voilà heure saa nga nag voilà boobu yow ñu ngi lay waajal loolu la waaw kay mu ne kon qaala abi jamra nafa allahu bihim <laughs> mu ne wax na abu jamra al imam ibnu abi jamra andalu abi jamrata fahlu diini radiya anhu allahu kulla hiin gisoon nañ ko ci masalikul jinaan ah <laughs> fàttali woon la ko jamono yële mooy Ibn Abi Jamra nga xam dafa jël lenn ci ay Sahih Imaamul Bukhari yenn partie daal di koy shara mu ne moom al Ibn Abi Jamra yal na yàlla daal di eh, eh, nafa allahu bi yal na borom bi tabaaraka wa taala daal di jariñe jaare ko ci moom. Eh, nee na fiihi an-nahyu an turuqi al-musaafiri ahlahu min ghayri taqaddumi i'laamin minhu lahum bii dañ ciy jànge te moom lañ nekk ba léegi di wax li tax ci lëkkaale bi nekkoon diggante xadis bi ak li ko imaamu Nawawi tudde fii rahmatullah alayhi buntu ko ni mu ne xadis bi nekk na ci tere gu ñu tere nit ki di dikkal ay njabootam waaw loolu nag du du sa soxna kese ah nit ki mën na nekk célibataire waaye ak njabootam bu du ne bon man après euh, non yaa fi dëkk foo xam ne mais loolu wa bokk la ci yoo xam ne moom de façon néegu boppam la moom kese. appartement boppam moom kese dëkk ko kenn waxoo ko bu ñëwee nga xamante ne nii bu nee asalaamaaleykum kenn du ko wuyu parce que kenn na fi newul moom il est il vit seul kooku moom kenn waxu ko waaw <laughs> kooku moom <laughs> waxuñu ko koo xam ne saa kër ga bawu kenn kenn na fa moo yor caabiyam jeex na waaw tukki na kooku moom bu ñëwee cinq heures du matin deux heures du matin minuit heure bu ko neex bu ñëwee kooku mën naa agsi kooku kenn waxu ko parce kenn na ko fa nëgut waaw du soxna du du du du doom du dara. du nday du baay du kenn xaaru ko moom keese la waaw baax na bu bi <laughs> baax see sawaay la waa ji noon boo ne asalaamaaleykum <laughs> ndax boo du génn yoolu de ndax malaaka assalaamu alayna wa ala ibadillah salihin li ibnu umar radiyallahu anhu doon wax hadiisam ba voilà nañ ko bi ñuy wax nuyoo yi waaw doone man rekk a fi nekk du ma nuyoo dara waaw añ naan boo duggee man kay boo duggee boo fi wan ni jóge nga Sénégal boo duggsee bu nuyoo sawaay affaire yi di aw quoi affaire yi di <laughs> yow kenn du la tontu sa waay yi waaw comme que da tëj néeg bi néeg bu yàgg tëj bu yàgg ubbi rek nuyoo affaire yi mel ni luy aw quoi ay <laughs> ah xam na ah, <laughs> ah, noonu kon waaw loolu mooy jamono yi nga xam ne maribateer gi wax yaa nga Sénégal waaye alhamdulillah léegi ma ne ci ñi ngi ñëw dal am na ñoom dal ba léegi mu ne nag kon loolu hadis bi dañ ciy jële tere gu tere nit ki di fëgg ay di di dikkal way dikk way euh, tukki ji ñi nga xam ne mooy ñoñam ala ci li nga xamante ne mooy ci effet de surprise ak mbettal min ghayri eh, ci loo xam ne jiituwul taqaddumi i'lam jiituwul nga yëgal leen ko minhu ci moom lahum yëgal leen <coughs> alhamdulillah yahdikumullah mu loo xam ne jiituwul mu yëgal leen que ne mu ngi ñëw sinon bu loolu amee effet bi dàqu na mu ne wa sababu bi zalika mu ne sabab bi na tënk nag ci tere bi loolu maa waqaan ilayhi al ishaara fi al hadith mooy nekk ci hadith bi tam tam tam tam junj ko waaw mais yataxawwanuhum ak tamit bu ko defee mu eh, la poussière pour karaw nga poussière mu waajal ko defar ko waaw afro ko bu ko wala boog daal di koy peñe wala yu mel noonu. yam war a wat ci karaw yi ndax bu dee euh, bu dee surtout bu dee soxna la mu nekk koo xamante ne nii bon am borom këram daa dem dukki bu sori léeg-léeg bon man na ne yenn euh, waajal waajtaay yu bari yi mën na koo bañ a def moo tax boo ko toppee boo ko euh, bettee loolu da koy fekk ci jamono joo xam ne di ko gise ci xaal boo xam ne du la neex waaw te loolu mën naa Euh, jur ak euh, jaaru dawante seen diggante quoi seen bakkan yi dootul àndati dara waaw nga koy xoole loolee loolu la yeneen saa saa di wax waaye ak beneen yata xaw wanuhum bi nga xam ne moo ñëw ci euh, <laughs> imaamu muslim bi rahmatullah alayhi léegi mu ne loolu kon li tax yeneen saa salaam wax loolu hadis bi leeral na ko te résumé nañ ko léegi mu ne nag loolu mun wax noonu ci riwaa imaam muslim bi yata xaw wanuhum wa yatlubu asaratihim di leen jéem a tëggal tegal dëgg sërëx di di di di di sàkku seeni tarxiis mu ne waqad xaalafa ba'duhum li ma la doon wax naan képp koo xam ne da ngay teg kii plat yu mel nii sa soxnaam wala soxna di la ko tegal du toute façon sëy boobu en sursis la ne mooy léegi mu tas maa la ko wax xaaral rek <laughs> waaw parce que borom bi bu bu yoreel saa diglee nga ne yow da ngay def lu la neex dalay dalay nattu la tax lam la ne woon bul def nga def mu nattu la sax la nga doon soupçonné mu def ne loolu waaw loolu waaw teg la punition boobu mu ne waqad xaalafata wuute na ba'duhum lenn lenn li fara'a rajo la rajulan waaw fa wuqiba bi daalika ala muxaalafati muxaalafati am na ci lenn yoo xam ne yeneen saa sax ba mu ko waxee ñoom ñu def <laughs> léegi nag yeneen bañ ko defee ah mu fekk ca ñoñam koo xamante ne góor <laughs> waaw ñuy dem waaye guddi daal di bett soxna si ñëw fekk fa benn waay saay loolu lu tax fa uqiba parce que dañ koo mbugale loolu ndax wute gum wuteeg ndigalu yeneen saa salaam waaw intaha léegi moo foofu la waxu al imam ibn abi jamra wax yem mu ne wa ashara imam al nag di leeral lii mu wax nii te indiwul càllale bi mu ne wa ashara bi dhalika ila hadithin akhrajahu ibn khuzaimah an ibn mo mu ne lii imam ibn abi jamra wax man imam al hafiz ibn hajar liñ ci jublu moom nafa allahu bihi yal na borom bi daal di jariñe ci moom mooy mu ngi junju xadis bi nga xam ne xadis la boo xam ne ki ko génne mooy al imam ibnu Xuzayma imamul a'imma rahmatullah alayhi jële ko ci Abdallah ibnu Umar radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam an tatruqa an-nisaa an tutraqa an-nisaa waaw laylan fa taraqa rajulaani kilahuma wajada ma imraatihi ma yakra wala <laughs> mu ne yeneen saa dafa tere nit ki di dikkal am jigéen ñi seen soxna yi guddi mooy voyage voyage bu guddi daal di ñëw di def effet de surprise yooyu di di di ñëw te yëgloo ba koy leen saa am tere am ñaari góor ñoo xam ne ñoom dañoo ñoom ñoom ñoom ñoom tënkuwuñ ci ndigal li daal di bett yi soxna waaye ku ci nekk nag fekk ci ak sa soxna la ngay bañ <laughs> waaw voilà voilà moo tax seetal gaa yi ko fiy def rek waaw ndax borom bee leen mbugale loolu waaw moo leen punir loolu bu ko defee sax ñoom léegi nag seen vie maritale yàq ñu nekk nag ci benn dépression boo xam ne bu doon daan noboon femme bi ba dof di nekk ci dépression waaw di kii nag waaw di jaawale poto yi léegi waaw xamatul are jàmm gën a are jak saaw yi mu leen di jaawale parce que yooyu moo ko teg boppam waaw bu waree wàcc fi nga xam ne mooy géej waaye oto bi saaraan ak moom ba fa nga xam <laughs> pikin ko saaf ndax boo boo xoole ba ndax xalaat yu bari moo ko teg boppam waaw yaa ko teg sa bopp mu ngi noonu léegi dootul nelaw bu tëddee sax du nelaw di xalaat rek waaw <laughs> waaw mu ne wa akhrajahu imaamul hafiz bu mel nii xew-xew bu mel nii soloo na ko eh, ki nga xam ne moom al imaam ibn Xuzayma rahimahullah min hadisi ibn Abbas ci hadisi ibn Abbas radiyallahu anhu nahwahu bu mel ni nii mu ne wax qaala fii ca hadis wa Ibn Abbas nii la wax fa kilahuma wajada ma imraatihi la xam nga imam Umar <laughs> da ne <laughs> bañ defee ñaari góor ñooñee ku nekk daal di yooyu saa saam tere bu leen di surprise seen femme yi seen soxna yu guddi de di leen di leen dikkal bi ngeen tukkee tukki bu guddi bu gudd di ñëw guddi di leen di di di agsi ci ñoom boo gën def ñaari góor def ko imam Umar da ne ku ci nekk ci ñoom wajada ma imraatihi ma yakrah mu fekk ak soxnaam la muy mu fekk fa soxna ak soxnaam la muy bañ kanta Ibn Abbas moom dafa gën a leeral affaire bi dane no affaire <laughs> daf ko gën a leeral moom <laughs> waaw noonu la noonu la waaye ah, fa wajada ma ne mu trouvé laa wax <laughs> ku nekk ci ñoom laa ñaw ñaar ma amraatihi ak soxnaam rajulan benn waay voilà waaw waaw koo xam ne moom ñoo fanaan keroog mu ne ko waxa mu tarot na imaamul ibn Hajar fi hadith Muharib an <laughs> an Jaabir mu ne ta eh, eh, génn ci hadith Muharib xam gis nañ eh, <laughs> moo tax daal affaire yi muy Muharib lu disaar mi ngi gisoon sànq mu jële Seydina Jaabir mu ne ñëw na ci hadith Muharib ci mu jële ci Jaabir anna Abdallah ibn Rawaha atamra'atahu laylan wa indaha imra'atan tamshutuha wa dhannaha rajulan fa ashara ilayha <laughs> bi sayf <laughs> falamma dhukira an-nabi sallallahu alayhi wasallam naha an yatruka ar-rajulu ahlahu layla léegi <laughs> mu ne akhrajahu li solo na ko Abu Awaana al-imaam Abu Awaana fi sahihihi ci sahiham léegi <laughs> fii mu ne eh, eh, eh, Muhaarib mi ngi sànq ci tallale be Ibn Disaar radiyallahu rahimahullah al-Kuufi jële ko Seydina Jaabir am na beneen hadis boo xam ne. bu mel nii bu mu jëlee Seydina Jaabir al imaam Abu Awaana soloo ko ci saxiixam mu ne lii nag sauf que Abdallah ibn Rawaha moom lañ faatoon mu takero moom lañ mujjee faat ci les trois généraux mais moom deful li ñee def ñaar ñi imaam Ibn Umar ak Ibn Abbas radiyallahu anhum doon wax déedéet moom laata yonent bay saa saam di tere loolu la xew-xewam bii amoon alors que ñee yonent saa saam daa tere ba pare ñu def waaw moo tax gis nga moom li <laughs> dane <laughs> eh, dane anna abdallah ibn rawaha mu ne abdallah ibn rawaha di nijaayu kan eh, way <laughs> abdallah ibn rawaha mooy nijaayu kenn fi mu ne si way hmm? abdallah ibn rawaha mooy nijaayu kan <laughs> mooy nijaayu an-nu'man ibn bashir amra bint rawaha di sœur mooy yaayu mooy yaayu ki nga xamante ne mooy Abdallah ibn ibn Rawaha voilà <laughs> waaw kon eh, mooy mooy mooy baayu mooy yaayu Amra mooy yaayu Sayyidina Nu'man ibn Bashir eh. kon léegi <laughs> mu ne ki nga xamante ne eh, Abdallah ibn Rawaha de daa dikkal soxnaam guddi waaw mooy jóge ci tukki guddi mu agsi mu ne ba mu ñëwee nag guddi fekk fa benn soxna waaw xam nga lay lëndëm mu gis benn soxna nii mu gis ko ci biir néeg bi noonu ak soxnaam mu mu mu boo xam ne da ko doon da ko doon da ko doon peñe quoi da ko doon defaral bopp bi <laughs> fa danna rajulan mu jàpp mu jàpp ne mu yaakaar ne kii ëpp góor la <laughs> bu ko doon trompé fii <laughs> mu dal di génne jaaseem num gën a gaaw daal di koy jëmale waa ji gay na ko nar koo nar koo nar nar koo zoro nar ko koo bàcc kay waaw léegi ci la bu euh, bu mu leer na mu après xam naa dañoo wax ne ah ki kii euh, ndaw si wax mu gis ne ndaw si na ko doon peñe ko waaw <laughs> meneen si léegi nag ñu dem wax ko yonent bi alayhi salaam nag net ñu nettali ko affaire bi xam naa moom moo ko wax wala rek soxna si wala keneen yonent salaam nag tere daal di tere fa booba an yatruqa ar-rajulu ahlahu layla tere góor gi di bett ki nga xam ne mooy soxnaam ak njabootam guddi rawatina soxnaam guddi bu tukkee tukki bu guddi kon gis nga moom li ko dal mooy moom laata yeneen saasam di tere li lii xawoon moo tax li ci fekk nekkul lu bañ ndax ab jigéen la woon bu doon peñe soxnaam rek mooy coiffeuse xam naa man nañ <laughs> benn coiffeuse la woon boo <laughs> xamante ne nii da ko doon coiffé moom mu jàpp di ko defaral bopp bi mu jàpp ne góor la waaye kantaa ñaar ñi la yeneen saasam ba mu teree ñoom ñu def ñoom dañ ca trouver li nga xam ne mooy lu leen naqari rahmatullahi alayhi mu ne wa fil xadis yi nekk na ci xadis ba alxas ala tawaad wa wa wa tahaab xusuusan bayna zawjayn waaw waaw mu ne xadis bi nekk na ci soppante ñeewante soppante diggante rawatina ñaari soxna yi waaw ndax lan li anna shari'a ra'a zalika yor eh, eh, ki nga xam ne moo yoneen saa salaam mi tëral atte yi daa sàmmonteeg ñaar yooyu banna zawja yi min ittila'i kullu minhuma ala ma jarat al 'ada bi sitrihi waaw mu bañ loo xamante ne aada dañ koo war a suturaal nit ki bañ di ko yëddu noonu ndax da ciy am da ciy jële lu ko naqari rek waaw waaw mu ne hatta inna kulla wahidin même bu dee xam nañ ne ku nekk ci ñoom ñaar minhuma la yaxfa anhu min al uyub al akhar shay'an fil ghalib ci ay ayibu keneen ki du ko nëbbu ci bu keneen ki dara ci li nga xam ne en général waaye wa ma'a zalika ànd ak loolu lépp fa naha yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tere an turuqi di dikkal sa soxna ginnaaw bi nga tukkee tukki bu guddi la li alla yattali'a ala ma tanfuru nafsuhu anhu fa yakunu mura'ata dhalika fi ghayri zawjati bi aw awla bu dee ñaar ñi sëy ñoom la ñu def loolu ne nañ muy sàmmonteeg yooyu kon nag ñi nga xamante ne nii ñoom duñu ay boroom kër moom laa doon wax sa ndey ak sa baay say rakk ak say mag ak say yooyu ak seex bu dee ab seex nga ak loolu muy man di doon sab xarit yooyu yoo ñëw ñoo xamante ne yéen a même kër gi la nga ñëw di leen bett guddi noonu te yaa loolu lool lool ci voilà lool à force yori kay xanaa ci yoon ci la dina yeyee ah mu ne wayu xazu minhu al istihdaad loolu dañ ciy jànge tamit le fait que ci hadis bële bi nga xam ne ci la wax ci sayna Jaabir bi radiyallahu anhu ne bu ko defee li kay wa tastahidda li kay tamtashita ash-sha'itha wa tastahidda al-mughiba loolu dañ ciy jànge ne mooy ndaw si man na di wat yenn karaw yi nga xamante ne nii mooy bu ñu baree du neexa kii comme karaw pokataan karaw naq ak yu mel noonu nga xam ne bu baree loolu euh, moo tax yenn ci borom xam-xam yi ne yooyu sax wat ko ci boppam day nekk farata bu dee sox borom kër gi da ko daa da koo digal mu daal di koy wat waaw kon ak li nga xamante ne mooy di waajal di toppatoo sa bopp di toppatoo ngir euh, di waajal ngir borom këram waaye wax naa la ñaari sens yi la voilà mooy comme li Ibn Abbas fàttal nañ ko fi keroog ne man damay euh, taaral ngir sama soxna comme ni mu bëggee muy ta muy taaral ngir man kon nag mu ngi noonu mu ne loolu dañ ciy jànge kon euh, watu googu nga xam ne yenn karaw yi nit ki di ko def ak li nga xamante ne te dafa bokkul li nga xam ne la ñuy waaw te lool bokkul ci li nga xam ne mooy tax taxyirul xalq xilqa laysa daaxilan fi nahyan taxyirul xilqa <laughs> bokkul ak li nga xamante ne dañuy tereku soppi mbindum yàlla li Iblis ne woon wala yughayyiranna xalqallah waat naa ne ñu ñi dinaa leen ërtal kii leen ñu soppi mbindum yàlla voilà loolu euh, euh, euh, loolu yëpp nit ki da ciy bàyyi xel kene loolu lu ama am lu ama am solo la waaw lu ama am solo la kon hein ña <clears throat> ngi ciy bàyyi xel voilà mu ne bokku ci ah waaw moo tax <laughs> yi nga xam ne bon loolu masala bu kii la karaw yi nga xamante ne nekkul aada ci jigéen mu ngi saxe comme jigéen boo xam ne daa am sikkim ah yana ma luy loolu sikkim kay ñëpp ko am ma ne non waxuma la loolu waxuma mooy karaw gi jigéen goo xam ne karaw gi day sax ci sikkim bi comme góor xam nga am na mais léegi est kooku da koo war a wat wala déet <clears throat> lenn ci boroom xam-xam yi naan non comme que noonu la juddoo noonu la kii da koo war a bàyyi noonu parce que loolu day dugg ci taxyiir xalqillah waaye ñeneen ñi ne déet parce que loolu du aada ci jigéen parce que loolu du aada ci jigéen voilà man na koo dindi kay waaw loolu façon anomalie la boo xam ne daa xew loolu man na koo dindi wallahu taala alam te bokkul ci taxyiiru xalqillah tax jigéen ñi am ay yow contraire bi sax mooy li li kii fii mu ne boo doon dox nii gis benn jigéen boo xam ne jigéen la mu leer la kay kii jigéen la waaye ngi gis ko mu yor sikkim boo xam ne leer na la du sikki mu poose quoi du sikki mu euh, jaaru giñol yooyu wala ñu euh, tudd kulun yooyu euh, benn femme boo xam ne daa yor sikkimam bu gudd nii daal di xijaabu daal yow après affaire bi lool <laughs> mooy xaw a waar kon <laughs> moo tax loolu insha allah wat bi ci bu dee jigéen waaw loolu euh, man na ko wat te bu boobaa bokkul ci taxyiru xalqillah hmm? mu ne wa fiihi bokk na ci li ñuy jàngi fii al imam al hafiz at-tahrid ala tarki at-ta'arrud lima yujibu su'u dhann muslim mu ne dañ ciy jànge ci hadis bi nga bañ di euh, gaaral sa bopp ñuy ñaax julli di ñuy bañ di gaaral seen bopp ci loo xamante ne day waral ñaaw njort ci ab jullit bu mu man di doon soxnaak sudu sa soxnaak yépp waaw mooy di tëralaate ay plan ngir di bettaate ak tamit yoo xamante ne man nga cee jëlee suu ut zanni mooy ñaaw njort loolu lépp loo xam ne day indi ñaaw njort nga moytu ko waaw ndax inna ba'da zanni ismu comme la alquran wax inna ba'd foofu nag la imaamul xaafiyam inna ba'da zanni ismu nag abdullah loolu alquran dox maa ko ci yokk ndax leer na ci njort yi bàkkaar la ah. waaw yenn njort yi moom moom moom moom moom moom moom c'est de bàkkaar waaw bàkkaar euh, loolu jaaduwul <coughs> waaw loolu yëpp jaaduwul kon tantaal imaam al-Hafiz an-Nawawi léegi nañ xool moom li mu wax ci gàttal ci wàll wi <coughs> ci bii nii bi nga xam ne noonu la koy shara ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj <coughs> moom al imaamu al xaafiz an-Nawawi wala nañ bàyyi loolu ñu bàyyi ko ci hadis be euh, moo tax ne nañ ko bàyyi ci hadis bi ñëw Seydina Anas soo naa loolu nañ ko def léegi rek parce que hadis boobu bii ñoo niroo euh, nañ ko def ndax mook bii ñoom mu daanaka benn la ah moo tax boo ko nawee bàyyi bon wala nañ wax rek fii nii euh, imaam an-Nawawi rahimahullah parce que ci hadis yi Jaabir bi la la la la waxee lii naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yatuqa ar-rajulu ahlahu laylan yatakhawwanuhum aw yaltamisu atharatihim mu ne ci al-Minhaj bi wax nañ la sànq li mu wax ne <laughs> ne yatakhawwanuhum moom la naan naan bi fathil laami wa iskanil yaa'i hmm? ay mooy laylan lay wax fathil lay laami wa iskan layli mooy ci guddi wa turuq bi dammi ta'i huwa itya al ityaanu fi layl wa kullu aatin fi layli fa huwa taariq waaw képp kuy dikk lool waxoon nañ ko bi ñuy tàmbale mu ne wa maana tastahidda al mughiba ay tazila sha'ra aanatiha loolu waxoon nañ ko wal wal mughiba allati ghaaba zawjuha wal istihdaad istif'aal min isti'maal al hadiid wa huwa al muusaa loolu lépp waxoon nañ ko mooy eh, eh, li nga xamante ne mooy eh, istihdaad bi mooy watu gi al-mughiba mooy karaw yi nga xam ne mooy karawu naq ak tamit poqataan ci la ak yooyu yëpp bu ko defee karaw yooyu nga xam ne léeg-léeg fa ñuy nekk day ruqita yenn xeet yu naqar yi da ci mën a jóge surtout poqataan moo tax ku du ko du toppatoo ba pare am ci karaw léeg boo nee nii xaw yëkkati sa loxo bi te solo solum booy doole ña nga nekk foofu yëpp boo mayul dinañu wadd ndax xeet bu naqar yi bu dee ne doo toppatoo sa poqataan yi wal iyaadu billah léegi mu ne wal muraadu izaalatu kayfa kaan mooy dindi ko waaw loolu bokk na ci fitra yonent yi alayhimu salaam al istihdaad voilà léegi mu ne wa maanaa yataxawwanuhum yazunnu xiyaanatahum loolu gisoon na wa yakshifu astaarahum waaw mooy maanaam mooy di njortu ne di leen teg ab que de ñoom dañ koy yataxawwanuhum jàpp ne ah ñii nii dañ koy tromper kon nag dina fexe mooy ñoom day jàpp ne ñii nii. dañ koy tromper wala soxna si léegi nag dañ koy wor dañ koy eh, nax mu tax muy fexe nag di découvrir affaire boobale <laughs> wa yakshifu bu ko defee muy découvrir alxaan wam laa ndax war nañum dit <laughs> waaw léegi nag mu ne wa maana hadhihi riwayat kulliha mu ne maanaawu riwayat yi lépp lépp lenn la annahu yukrahu liman taala safara safaruhu an yaqdama ah qadima yaqdamu an yaqdama ala imraatihi laylan baghta lii lépp daal lenn la mooy dañuy tere waaw yakrahu bi nekkul ne dañoo siban non dañoo tere gisoo lii la yonent ñi nga xam ne ñoom ñoo doon ñoo def li yeneen saa sa ba mu teree ña ko def li leen ci dal dafa xaram dañoo tere karahatu tahrim <laughs> waaw ki nga xam ne daa gudd li nga xamante ne mooy mooy mu ne loolu képp koo xamante ne nii dafa dañ ciy jànge ci waajaat yi képp koo xam dafa guddal ab tukkeem dañuy tere karaaxatu tahrim la ngay dikkal di dégmal ci sa soxna guddi ci mbetteel mu ne fa amma man kaana safaru qariban tatawaqqa'u imra'atuhu ityaanahu laylan fala ba'sa kama qaala fi ihda hadhihi riwaya idha atala ar-rajulu ghayba waaw al-ghayba mu ne kanta ki nga xam ne tukkeem sorwul mooy liñ la doon wax ci liggéey fii dem géejawaay gi wala sax ka dem Thiès waaye Thiès nga soxna si xam na ne fanaanoo fa waaw xam na ne fanaanoo fa Ndakaaru Euh, dem ay Pout yi ay Thiès nga xam ne foofu sax manoo fa wàññi julli tellement distance bu gàtt la waaw mais même bu dee fooy wàññi guddi sax julli euh, julli sax mais xam nga ne da ngay dem ñëwaat loolu bokkul waaw même bu dee ne Kousanaar nga jëm jóge Ndakaaru dem Kousanaar wala fi nga xam ne mooy Tambacounda wala Kédougou <laughs> suñu région bi <laughs> <laughs> waaw mais xam na ne yow fanaanoo fa da ngay dem ñëwaat même bu dee da ngaa guddee ko taxul ñuy wax ñun ñëpp taxul ñuy wax ak ki nga xam ne SMS nga woote nga bañ bam tontu la ne la ok c'est bon waaw yu mel noonu yooyu yooyu taxul ñuy wax wala koo xam ne tukki bi sorwul waaw ay dëkk fii ci caaroy sawaay dem Colobane ay eh, eh, dem point dem foofu après war a jël ci kaar ci kii ñibbi si kooku moom taxul ñuy wax voilà hmm, mu ne bu dee kooku moom sori kooku taxul ñuy wax te tawaqaw nga xam ne soxnaam eh, waajal te xam na ne waa ji ñëwaat waaw te mu ngi jamono ju ne xam na ne kii day ñëwaat kooku kooku kenn waxu ko waaw <laughs> voilà ba sa amul benn problème comme ni mu ci riwaaye yi ne ida atala ar-rajul bu guddalee nit ki al-ghayba absence am loolu mooy absence bu sori du gudd waaw nga xam ne mooy ñëwaat ci noonu kenn yaakaarelewu ko que ne dina ñëwaat ci tey nii loolu lañ lay wax waaw waaw ne wa ida kaana fi qaflin azimin aw askarin wa nahwihim washtahara qudumuhum wa wusuluhum wa alimat imra'atuhu wa ahluhu annahu qadimun ma'ahum wa annahum al'ana dakhiluna fala ba'sa bi qudumihim mata sha'a li zawali al-ma'na alladhi naha bi sababi mu ne bu dee daa nekk ci benn convoi boo xam ne bu màgg la wala benn arme boo xam ne rajo yi yëgle nañ wala boog ajga lañ jóge ñu ne ah ah yi de moom laaj yi de moom vol vol vol numéro deux la jëloon te nee nañ vol numéro un ak numéro deux bi tey la ñuy agsi waaw xam nga rajo yi dañ koy wax lañuy jóge màkk ja waaw lañuy ñuy jóge ca aj ga loolu moom taxul ñuy wax kooku tamit même moom bu bindul SMS directement wala woote te koo xam xam ne il faut tamit mu nekk ne saamam euh, day day day day day xool info yi de parce que am naa am na yoo xam ne ñoom xooluñu yooyu ah <laughs> waaw yooyu yëpp bu ñu ko annoncé woon ñoom yëguñu ko de parce que bu boobaa illa bi tax tax bi dañu kon liñ ciy bañ mooy dañu mais bu dee ne leer na moom madame moom il euh, tout le temps day xool journal day xool yu mel noonu te yooyu. la RTS gii day wane yooyu di wax sax naan ministre sangam dina leen fat dina leen gàttandu leeg léeg sax si le président dina gàttandu les premiers arrivés ak nangam loolu nga xam ne moom tout le temps day seetaat journaux yi loolu loolu it doy na loolu la imaamu wii di wax lii lii lu am am solo côté bii xam nga waxuñu ko woon ah mais bon nekkoon na ci xadis bi saa sam doon wax ne dañoo jógee Seydina Ibn Umar dañoo jógee cib xare léegi ñuy ñëw yeneen saa sam ne bu kenn daal di dem di dugg ci ay ñoñam guddi mu yëgal di digal kenn mu gaaw dem yëgal nit ñi xam nga lool mooy lu mel nii rek denn la. voilà mu ne bu dee loolu la nga xam ne xam nañ ne convoi ah moom euh, daa demoon ci xare wala militaire la yëg nañ ne voilà tey la ñuy jóge foofule waaw tey la ñuy ñibbisi. waaw léegi boobu moom bu yëgee loolu loolu doy naa même bu dee ne <laughs> waxu ko ko directement parce que xam nañ ne ah ñoom ñëpp ñu ngi ñëw ña demoon ca aj ga ñu ngi ñibbisi wala yooyu wala ñu ne train bi nga xam ne moo yóbbu woon ñoom diw ci xew sàngam ah mu ngi on l'annonce ah, aujourd'hui à deux heures du matin wala à minuit loolu jeex na damu leer na ne moom dina day déglu yooyee jeex na waaw mu ne washtahara moo tax mu ne bu siiwee aw askarin wa nahwihim ab arme wala yu mel wa washtahara mu daal di siiw quduma qudumuhum seenub dëgmal wa wusulum ak seenub jege si seen aksi soxna si xam ko loolu mooy charte ni ah noo tax ma naan la bu dee ne dina suivre yooyu parce que bu dee ku dul yooyu yooyu yëpp mën naa xew te du ko yëg bu boobaa mooy illa bi dañu te al hukmu comme l'imam al hafiz doon wat doon fàttali sànk ci règle boobu atte bi yaduuru day maa illati ak tax tax ba xaytu daarat fu mu wër adaman wa wujudan wa adaman bu fi newee mu ne fi bu fi newul nag àtte ba sute waaw kon nag bu dee ne moom du déglu yooyu leer na la yow eh, maanaam maanaam kenn manu ko seetaan loo yooyu moom yooyu du affaire am sax ay actualité yi kon yow sa loolu moom du doy waaw loolu du doy ñu naan wax nañ ko ci journal bi wax nañ ko ci rajo bi on a même dépêché Walf a ah, dépêché Walf Fadjri voilà Sud FM rajo ay nangam ak nangam la RTS ay nangam nangam a ah, dépêché di kii yoo xam ne ñu ngi ciy def reportage ci suba ba léegi waaye nañ ci def ba yaa dix ans ndaw su xoolul yooyu de <laughs> kon loolu dindiw ko waaw kay moo tax mu ne wa alimat imraatuhu wa ahluhu ak ay ñoñam soxnaam ak ay ñoñam xam annahu qaadibun maahum que mu ngi ànd ak ñoom wa annahumul aana kene léegi ñu dugg ci loolu amul benn problème waaw mata sha'a li zawalil maana ndax lan deñ na maana bi taxoon alladhi nuhiya bi sababi li taxoon Euh, euh, tere woon nañ li ñu tere ko ndax sababoon fa innal murabada an yatahabu boobu mooy liñ bëggoon mooy ñu waajal leen xam naa seen bàyyi ñëw léeg-léeg sax wala monsieur wala alaajee yi ñëw wala diwa ngi ñëw léeg-léeg sax ñu defaral la reer boo xam ne bu excellent lay doon bu succulent boobu dina gën a garaw moo tax léegi nag boo ñëwee ci betteel léeg-léeg nga fekk gaa yi reer yëpp ba pare eh, aw foofu amoo Uber it gars du ay dañuy dañuy dañuy dañuy livraison yooyu ngay jënd li mu guddi guddi am ku ñëw livrer rek amoo yooyu nga ñëw nag ah ah reer bi de ci ah ñu yëguñ la ne da ñëw sax ah xanaa ma baxalal la ay nen wala nangam ak nangam yooyu yëpp yaa ko teg sa bopp saa yi kenn warulaa baxalal dañ <laughs> dañoo baax képp <laughs> ah. waaw waaw <laughs> waaw ah. kon mu ngi noonu waaw waaw kon mu ngi noonu ah, ah loolu am am solo la moo tax am na mu ne am na ñëw na te loolu day niroog xadiis bi ci tegu loolu nañ ko bàyyi ba foofu eh, ñu wax ko insha allahu taala kon nag ñu yem nii yi ñu ñëw ñu gis xadiis sayna anas bi xadiis sayna anas bi radiyallahu anhu même ci bunt bi ndax buñ ñëwul woon du ko fi indi waaw bii di ñëw insha allah ñu gis ko côté bii nii yéen nag daanaka duñ ci taxaw allahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in